waqfu mooy lan waqfu mooy nit ki def benn façon jaamu yàlla bu mag la mooy nit ki day jël alalam moo xam ci wàllu bien terrien ay terre suuf wala ay livre wala ak garab sax ak garab wala tool loolu lépp mën naa nekk nga ne man lii def naa ko waqfan lillah wala ab mo ab ab non mosquée moom boo ko xasee tabax jeex na wax la mooy ne mbir mi yow du yaa ko moomati ah mooy bés boo tabaxee mosquée amatul yaa ko moom naan man fii li ma fi neex kese fi am waaw imaam bu ma tetam neexul ma génn la fi. nit ku fiy julli si sax may xool est ce que waa ji bokk na ci ñi ma neex wala ñi ma neexul bu dee ñi ma neex fal yu salli wa in lam yakun minhum fala yu salli loolu mënu la nekk nekk fi naan man jox damay damay trier ñi ñi ñi fiy julli si bon bu dee ñu ma neex la nañ ñëw julli si bu dee ñu ma neexul la bon kenn bon je ne vous donne pas le droit de prier ici dans ma mosquée amoo droit bi loolu amoo droit bi parce que mbir mi ba nga ko defaree jàkka ji la nekk waqf mooy lii ndax wa wa anna al masajida buur dëgg dëgg jàkka yi nag buur yàllaa leen moom waaw buur yàllaa leen moom fala tad'u ma'a allahi ahada bu leen fa woo keneen bu leen fa jaamu keneen nit loo ko bañ bañ bañ bañ loo ko mere mere mere mere boo tabaxee ab jàkka amoo droit mu ñëw di julli nga ne ko eh génnal sama jàkka yow loolu amoo droit bi parce que da koo moomul ba nga ko tabaxee teg ko ngir nit ñi di fi julli jeex na lenn nag mën naa am mooy nga bokk ci ñi koy gere ngir di xool euh, facture ndox yi nuñ koy fayee bu amee problème lu ñu war a régler loolu man nga koo def mais pas ngay imposer say say seen bëgg-bëgg naan ku ma neex a fii nekku ma neexul du fi ne amoo ci droit parce que waqf la mo nit ku jëloon ab toolam ne man def naa ko wax waqfan lillah waaw wala ecole bii tabax naa ko def naa ko wax fan lillah jeex na mooy yow amatoo ci droit kenn du la donn mooy ñi lay donn mënuñoo donn loolu jamais du bokk ci liñ lay donn wa ah. parce que da ko koo moomul te waqf kenn amul droit di ci changer dara boo jëndee ak kër ne man kër gii dama koo def waqf ngir lan ngir jirim yi képp kuy orphelin rek maadaama comme que vingt ga fi nekk mooy daal lu fees vingt gi ci orphelin yi toll noonu tout le temps nañ fii ne man dama koo def ngir yàlla jox mooy yow moomatoo ko te comme que moomatoo ko mooy ñi lay doon boo faatoo kenn du ko doon en plus beneen affaire am na mooy ñi koy gérer amuñu droit ñëw rek di ci di ci daaneel lu leen neex di defaraat lu leen neex non non non jàkka yi il faut balañ koo toj. di ko defaraat il faut mu nekk loo xam ne dañoo xam ne bu ñu ko bàyyee mu màbb ci kaw nit ñi bu boobaa lañuy mën a am décision ñoom ne ah comme que mbir mi euh, fondation yeeg yépp mu ngi tàngee affaire yi wóoratul walla nit ñi nii bu boobaa lañuy permettre ñu daal koy toj defaraat ko te kii namm namm ko ko fi defoon loolu lañ koy def mooy ngir jaamu yàlla la woon jeex na loolu mooy waqf boo jëlee ay livre ay téere diine def ko waqfan lillah def ko ci moske bi c'est fini jeex na jënd say kaamil indi def ci moske bi ne dama koo def wax fan lillah lii dama koo def ngir yàlla waaw moom da ngay gis réew jullit dañuy gis euh, dañuy am ay ministère bi yor affaire u zakat ak yi waaw bi gérer yooyu ndax bari nañu bëgg a def lu baax noonu la ñuy def yooyu nag dafa am ñu ko war a mooy nguur gi da nguuru lislaam bi da ko war a toppatoo waaw ba ku kenn du ci def comme si alalu bayti maalam la wala poosam la déedéet bu defee livre yi ci biir jënd ay kaamil ay téere xam-xam def ne man waqfan lillah amul droit kenn du am droit di jën téere yi ci jàkka ji kenn amu ci droit déedéet amoo ci droit tam moo ko te manoo ko anki moo dem toog jël ne man comme que taalibu ilm laa sàppkatu xam-xam laa ah jàkka yi moom gis naa ne gars du ñu liir quoi nu jël ko yóbbu sama kër amoo ci droit def nga lu xaraam waaw parce que moo moo ko loolu mooy waqf waaw bés boo nee man terrain sàngam maa ko moom mais def naa ko wax waqfan lillah jeex na jox ko ay association yoo xam ne dañuy defar ay école wala yu mel noonu nga ne yow joxe nga terrain bi waqfan lillah pare nga ci amatul nga ñëw di kaas non non te mënoo ñëw naan bon la ma leen joxoon delloo leen ma déedéet yow waxuma la dara même bu doon ab particulier nga ko may rek mënoo ko nanguwaat waaw. comme la yonent bi saa saam waxoon Seydina Omar laysa minna mathalu saw waaw laysa lanaa laysa minna wa laysa lanaa mathalu saw al al aidu ila hibati kal qaa'i waa ji nga xam ne day day day day day day day day woccu ba pare dane euh, ñun amuñu misaal mu ñaaw waaw misaal mu ñaaw jullit amul misaal du wooy waru ko du ñun la misaal mu ñaaw yor waaw du ñu contre modèle du ñu modèle bu ñaaw te tamit jëflante lu ñaaw du ci du pour ñun mu ne ki nga xam ne nag day day day maye ba pare delluwaat ci li ma maye woon di ko jëlaat mu ne kooku moo moo ki waccu ba pare di lekkaat waccoom ñooyam comme kal kal bi voilà ya'udu ila qayyi dafa mel ni xaj bi nga xam ne dafa lekk ba biir bi fees mu waccu li may waccu ba pare ñëwaat di ko lekkaat yow ku la ko waxoon di nga ko def waccu lekkaat di nga ko def yeneen saa salaam nee na nag kiy maye ba pare mooy maye nangu mu ne yow yàq xaj bi no mooy misaal moom nga yoram ah. te ñun nag en tant que jullit meluñu noonu ñoo yor misaal boobu waruñoo exemple bu ñaaw parce que Seydina ma radiyallahu anhu benn fas la yoroon boo xam ne da ci xare ci yoonu yàlla après fas wi mu am kum kopp jox mais mu gisaat fas wi fas wi mais waa ji vraiment toppatoowul fas wi quoi mais fas wi sonn sonn koo xam ne. léegi nag waa ji xaw ma da ko doon jaay wala du koo gis yërëm ko mu ne ko léegi moom boo ma ko mënoon a jaay de mu ñëw di laaj yonent saa salaam yonent saa salaam ne ko même ne ko mukk da koo joxe woon ba pare da nga koo maye woon même bu la ko doon jaayee dërëm dërëm benn dërëm sax bu ko jëndal voilà. bu waxtu hadith waaw modèle bu ñaaw déedéet. joxe nanguwaat loolu amu fi maye nga maye nga jeex na jeex na yaa maye woon jeex na maye nangu fan déedéet damal toog war a nga ci ci war a génn sa waaw maye tamit boobu fu nekk nga loolu la yow bu dee loolu la wax waa ji maye nag fu nekk fu mu nekk fu mu dem wane fa moo maye ah ba ko tuddul mu mel ah kooku yéeme na waaw walla xadiisu seydna abdallah ibn abbaas la mu ngi saxiix yi laysa lana mathalu saw alladhi ya'udu fi hibati kal kalbi yarji'u fi qayli voilà waaw loolu la mu ne ñeeluñu leeluñu rek mathalu saw yi waaw misaal mu ñaaw waaye yi dellu ci li mu maye kalkal bi dafa mel ni xaj yarjon muy dellu ilaa xëy éé ci waccuwum waccu woon waaw walla lool say naa warit mu ne ko bu ko jënd de mukk bul jënd dara même boo ko jaay dërëm bu ko jënd ndax fa inna al-aayida fi sadaqatihi kalkalbi ya'udu fi qal fi qay'ihi mu ne ko bu ko jënd même laa tashtari bu ko jënd wa in ataakahu bi dirhamin waahid même bu dee un dërëm la la koy jaay bu ko jël de waaw mukk ndax waa jiy dellu ci li maye woon ak li mu saraxe woon di ko jëlaat dafa mel ni ki nga xam ne xaj la bu waccu di lekkaat li mu waccu waaw kon loolu mooy waqf yow kon bu dee particulier rek boo amee ñoom lool waxatuma laa nga ne lii buur yàllaa ko defal naan dama koy nangu doo ko nangu ah. sama oto bii wala sama fas wii jël naa ko def naa ko ci yoonu yàlla ne ko nit ñi utiliser waaw oto bi daal moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii tudde ko tur nag xaswaawa ko waaw moom daal ku soxla rek mais à condition mu nekk lu neex yàlla ku fi amub baar ab ab ab ab ngénte boo xam ne tëgg ngeen def oto bi bu ko laal kooku taxul may wax waaw kooku taxul may wax waaye ñu war a dem ab ay ay ay ay kii ñu war a dem dem dem dem foo xamante ne ajjuma la mu sori gaa yi jël leen oto baa ngoog ku am ay bagage yooyu jëli mu diis oto baa ngi waqfu la moom moomatu ko génn na ci moom manatu la toog dem naan muy man est-ce que defuma xaaral ma dem jëliwaat déedéet ko amul droit bi kon lool lay wax mooy waqf mu ne wa min kon anna al waqfa al imaam ibn al qayyim fi zaadil ma'aad fi hadi xayril ibaad mu ne ah bokk na ñu ciy jàng que ne waqf laa yasixu ala ghayri birrin wala qurba waaw kay mooy liñ doon wax sànq waqf mooy liñ wax sànq kon xam nañ luy wax nga jël dara ne lii dafa koo def exclusivement pour borom bi bàyyee naa kook yàlla ngir nit ñi di ci jariñoo te yàlla kese tax moomatu bokk mu ne loolu nag manu la nekk lu dul ci lu baax wala qurba te tamit manu la nekk lu dul ci loo xam ne dalay jegeña yàlla. mooy du wér nga ñëw naan man sama oto bi teg naa ko fi pour gaa yi dem dansin sàngam saa buñ soxlaa jël gaa yi nga xamante ni ay ay ay ay ay ay concert la ñuy dem ay match la ñuy dem voilà def naa fi oto bi bàyyi naa ko fi daal yéen daal oto bi léegi def naa ko ngir yàlla képp koo xam ne championnat bi daal fu mu war a jaar daal fu équipe bi war a dem ay wa jël leen loolu amoo droit def ko loolu du waqf loolu du waqf loolu du wérul parce que li loolu yow li ngay def loolu baaxul waqf day nekk ci lu baax ak loo xam dalay jegeñal yàlla voilà mu ne kama lam yasixu waqfa hadha al masjid kon li nga xam ne masjid bi waqfam du du du wérul lu tax ñu naan la masjid parce que wax nañ la mosquée boo ko xasee defar moom wax waqf la boo jëloon ab robinet def ko ci biir mosquée bi jeex na waqf la tamit même boo ko préciser waaw jël ay defar ay toilettes defar lool mooy jeex na def fay robine jeex na mooy manoo ñëw naan gaa yee eh, bu fi kenn utiliser ndox mi déedéet parce que maay borom doo borom ba nga ko fi defee la nekk waqf jeex na parce que dafa duggaale ci mu mosquée bi ndax ci mosquée bi la bokk mu ne nag loolu ci lu baax lay doon mais comme que gaa yi seen seen seen yéene baaxul waa masjidul diraar jàkka ji jàkkaay discorde gii ñu defoon Medina. ala saakinihi afdalu salaatu wasalaam comme que seen yéene baaxuloon lool moo tax seen waqf bi yàlla nangu ko te tamit wérul mu ne wa ala hada ci kaw lool fa yuhdamul masjid looloo tax bu boobaa xam nga waxoon nañ la wax fu bu jaaree yoon amoo droit di ko toj lu dul mu nekk day menacer bu dee am mur la wala tabax la ab école la wala ab centre buy accueillir ay ay ay ay migrants la wala yu mel noonu wala ay réfugiés wala ñu ñàkk ñi ci dëkk bi wala ay jirim nga xas koo defal ngir yàlla defal ko ñooñu mooy kenn ña koy gérer même boo faatu woon 40 ans kenn amul droit laal ci benn fenêtre lu dul ne fenêtre boobu wala bunt boobu walla mur yooyu day fa nekk danger pour ña fa nekk bu boobaa lañ koy changer sinon kenn amul droit di ci laal dara wala di ci soppi dara xam nga loolu mais léegi lan moo tax kon yonent bi alayhi salaatu salaam te mosquée boo xasee defar wax waqfu la jeex na lan moo tax mu boom mosquée bi tàllu ko parce que wax fu boobu dadul baax waqfu ci lu baaxul comme nga seen yéene baaxul woon mooy la ñu defoon nga xam ne loolu wax waqfu lay doon mooy ku tabax wax waqfu la jeex na moomatoo ko.